maa ngi ñaan yàlla jéego yi ngeen jéggi ak manding yi ngeen dagg yépp ba ñëw fii yàlla may leen liñ ci dële mooy ne yéen ñëpp ba ngeen jógee ba bi ngeen di ñëw ak ba ngeen di dellu yéen a ngi dox ci dëri aljanna maanaam yéen a ngi dox dox boo xam ne daal dana leen sababal ëllëg ngeen dem aljanna léegi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi juddu woon ci weeru gàmmu wi ñu nekk ñu ne ci ñaari fan ya ñu ne ci juróom-ñetti fan ya ñu ne ci fukki fan ya ak ñaar ni ci guddi tay gilee te loolu mooy li gën a siiw tax na be fóode yépp ci lañ jàpp tax na be xeet bi yépp guddi gii lañ def muy guddi feet bi nga xam ne ci lañuy feetoo juddub waa jooju nga xam ne moo ñëw xet doomu aadama xéegal ko ci malawu laalaa maanaam boole ko ci sappey malaaka yi nga xam ne ñoom la yàlla jegeñal péyam génne leen ci atteem bàyyima giñ nekke woon atte caytaane giñ nekke woon ak atte gar giñ nekke woon doomu aadama bu jëkk xamuñu woon lu mooy di fàddante loolu gar yi sax mën nañ ko wala topp seen baneexi biit ak pëy rek loolu bàyyima yi sax mën nañ ko wala di fexe fexe yu bon naka seytaane loolu rek lañ xamoon jëkk ñëw ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waande ba yonent ñëwee nag moo leen andil yoonu njub muy diine joo xam ne daf la tere nga jaamu lenn lu mooy yàlla mi nga xam ne moo la sakk yonent mooy ki goreel doomu aadama yi ci ñu nekk jaam ak kenn lu mooy yàlla mi leen sakk yàlla mi bind asamaan ak suuf kooku rek mooy suñ borom ñun nit nit ku nekk mën naa moom lëf mën ngaa moom sa kër mën ngaa moom sa dërëm mën ngaa moom sa yére mën ngaa moom sa jur waaye nit kooku yàlla rek a ko moom yàlla rek la war a jaamu koo xam nag ne dugg nga ci diine ji de doo jaamu kenn lu mooy yàlla yonent yàlla muhammad moo di sa helimaan loolu lum tekki mooy lam indi jële yàlla da ko nangu di ko defee na xam ne na la ko diglee woon ak na la ko doon defee waande ñun duñ sax jaamu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki di suñ sang di suñ yélimaan indil ñu yërmande juré jile pexe àdduna ak alaxira taxut sax moom mu di suñ borom déet mooy suñu yélimaan ji nga xam ne rek moo ñu jiite ñun ñëpp ñu bokk jaamu borom bi nga xam ne moo ñu bokk moom ñun ki moom muhammad moo ñu moom waaye ñun muhammad moomun ñu foofu lañ xuuteeg yeneen kuréel yi nga xam nag ne ñoom dañuy jaamu seen moroomam jaam def ko mu di yàlla lu dul yàlla mën da nekk yàlla yàlla mi fi nekkoon ba nga xamee ne dara nekku fi te bu fi yépp jógee moo fiy des te loo xam ne loo jege-jege lëf moo la ko gën a jege foo mën a nekk ma nga fa nekk ak yow kooku rek moo mën a doon borom bu ñuy jaamu keneen dafay tegtale rek yoonu njub yonent ak sëriñ ak borom xam-xam ak ñoom ñépp baax nañ ndax ñoo ñuy xamal li nga xam ne moom la ñu yàlla digal ñu topp ko waaye yàlla rek moom la ñu war a topp ndax njariñ ak lor nekkut ci loxol kenn lu mooy yàlla mi bind asamaan ak suuf yàlla yonent bi ñu indi diine ju wér jooju mooy ki nga xam ne moo juddoon ci guddik tay gile guddik fukk ak ñaar ci weeru gàmmoo mooy yërmaane ji wàcc ci àddina matale ñëpp te kon loolu feet ci mboolem àdduna yëpp rawatina jullit ñi danaay wax ne nation bu ne am nañ feet ji ñuy feetu nation bu ne seen feet mooy fañ xamee ak maanam maanaam fañ xamee indépendance masalan wala fañ génne ci hay fañ xamee jaloore xeex gañe seen morom masalan loolu rek la nation yi di feetu l'islam nag feet ci lislaam moo di lan mooy fa seen jaamu yàlla sottee rek jaamu yàlla yi ñu yàlla digal buñ ko defee ba mu jeex rek am nañ feet feet ji jëkk ci lislaam moo di juma julli juma tey ñun boore nañ yaari feet tey àjjuma la guddi gàmm la bëccëg bi feet la ci ñun mooy feeti julli guddi gi feet la ci ñun mooy feeti guddi gi nga xam ne ci la yonent juddu woon sallallahu alayhi wa sallam adduna yàlla na ne bind na ko ci juróom-ñaari fan mu ngi dale ci aset hem ci ajjuma juróom-ñaari fan yooyu ñoo di àddina bés bu nekk yàlla waral la ci nit ki julli ci juróomi yoon soo xamee ne juróom ñaari fan yi jeex na te bët bu set julli nga sa juróomi julli yàlla ca war sa feeti julli mat na ci semaine bi yàlla may na la feet muy bésab ajjuma loolu moo tax ñuy daje jumaa so tusubaar ñu soppi ko ñaar raka ndax feet fokk mu ànd ak discours mooy xutba moo tax juma dañ cee xutba ñaari xutba ñoo remplacé ñaari rakka yi nga xam ne moo waroon a nekk mottali tusubaar tusubaar ñeenti rakka la dañuy ñaari rakka yi mooy ñaari xutba yi ñaar rakka yi ci des moom lañuy julli benn feeta ngoog mooy ñi ngi feetu ndax sottal nañ julli yi ñu waroon ci semaine bi feeti ñaareel ja mooy bu ñu xooree weeru koor ba mu jeex ñu jox ñu feeti korite feeti korite lu mu tekki mooy matal nañ koor gi ñu yàlla santoon ci weer wi ànd ak nag weeru koor ci boppam it feet la ndax feet yi mooy feet yi constitution bi nga xam ne moo wàcc ci ñun mooy alxuraan mooy alquran mooy dustoor bi nga xam ne pour ñëpp la pour fépp la pour faww la réew mu ne am nañ constitution boo xam ne dafay am ay jamono euh, mën naa dem ba mu yàgg ñu soppali ko mën naa dem ba mu yàgg ñu folli ko waaye constitution bi lislaam indi moom pour fépp la pour ñëpp la te pour faww la duñ ko soppali mukk constitution boobu mu ngi juddu ci weeru koor la شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان yàlla na ne ci weeru koor la ko wàcce moo tax at mu nekk julli ñi di xoor weer woowu ngir màggale ko suñ dustóor boobu nga xam ne ci weer woowu la juddu feeti ñetteel moo di tabaski feeti tabaski lu mu tekki mooy feet ndax jeexal nañ xaj xaj ponk la ci lislaam boo xamee ne taxaw nañu arafa ba kay dem minan sani jamra aj mat na jox nañ ñu feet bisu tabaski ku nekk rey xar keroog ki li ci tegu nag mooy guddi gi nga xam ne ci la yonent juddu woon ki nga xam ne moo indi loolu yépp loolu moo tax jullit ñi gannaaw boo xamee ne ñetti maas wéy nañ ki yoo xam ne daawuñ ko def jullit ñi daje ci ne amul benn feet boo xam ne raw na bés bi nga xam ne ci la yonent juddu woon ki nga xam ne moo ñu indil njub moo ñu indil dina lislaam moo jubal suñuy xel moo tax jullit ñëpp daje di feet guddi gàmmo mbooleem penku yi waaw lislaam penkoo xarfu ñëpp d'accord nañ ci waaw di feet guddi gàmmo gi li nga xam ne moo doon juddu yonent bi nattu nañ ci barke yu bari nag gis nañ ne ku ci dundale sa alal te màggal ko bég ci moo yàlla dana la may kóllëre ba ba bés bi dellu si ca déwén ndax danañ nettali si léegi ci siyaar bi ne ba yonentu juddoo sooy batu benn mbaya la baayam Abu Lahab mi nga xam ne moo gën a texaari ci nit ñi ndax moo gënoon a bañ yonent bi ba yonent juddoo rek dafa daw ñëw ci Abi Lahab ne ko Aminatu jur na doom ji góor Abu Lahab ne ko goreel naa la banaa la yàlla yow mi ma wax loolu bég ba mu bégoon ci juddu yonent boobu moom Abu Lahab mi nga xam ne moo xees ci jaam yi léegi gis nañ ko ca safara mu ne guddi altine gu nekk yàlla daf koy génne safara waaye faral ko mbugal <clears throat> ba ba bët di set ko buggal ndax lim kontaanoon ci guddi gi yonent juddoo woon <clears throat> ñu ne <clears throat> Fodé yi ne su fekkee ni noonu yàlla boo xam ne dundam yëpp mi ngi ko jeexal ci lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jéem a yàq diine lislaam su fekkee dégg bu mu déggoon ci guddi gi rek la ko yàlla musale dégg guddi gii bu jotee rek dootu am mbugal jullit boo xam nag ne moom gëm na yàlla gëm na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu bëggee ci guddi gii kon dana ca am lu raw fuuf la nga xam ne moom la ca noon ab yonent bi am loolu moo tax ñu daje guddi tey gile ni ñuy jëfe gàmm nag nii la dañuy tagg yonent bi te nañu wóor ne yonent bi ngi teew ànd ak ñun sallallahu alayhi wa sallam ku ko gis gis nga ko ku ko gisutin moom mi ngi lay gis te fu yonent teew mbooloom ci lin mun day teew fa daje guddi gii nga xam ne guddi gu yàlla màggal la barabam nangu ñaan la nañuy julli ci yonent bi ñaan yàlla suñuy soxla na nga ñaan lépp loo bëgg lu rëy ak lu tuuti yépp ñaan ko yàlla jaam bi na mel ni yonent yàlla Muusa yonent yàlla Muusa mas naa xiif ba bëgg a dee lu mu lekk am na juróom-ñetti fan lekkut dugub naanu ndox mu xiif lool waaye waxut ne naa ko jooytoo kenn dafa ne yàlla yow sama borom loo ma may ci ñam soxla naa ko yàlla may ko lu mu lekk gannaaw ga ba maqamam foore ba nga xam ne weesu na maqamay góor yëpp day dégg wax yàlla ak nopp moo di jàmm ndax jàmm su amee xiw wu nekk mën na ñëw su jàmm amut wenn xiw euh, du jàppandi mu ñëw xay yàlla nañu yàlla musal ci xay xay àddina nag ñett ñett yëf yi lay ci gën a foor xay àddina guerre ci gën a foor waa ak xiif ñàkk lekk waa loolu itam xay la ak mbas loolu yooyu xay yàlla ñu ci yàlla musal musal ci suñu réew yal na yàlla tappe suñuy xol yal na ñu yàlla may ñu di dimbalante yal na yàlla xiir ñi nga xam ne ñooy atte réew mi ñu def la nga xam ne mooy jëriñ réew mi te yàlla dimbali leen ca may leen wét may leen jàmm bañ sottal ko joxe li nga xam ne moom la Sénégal yaakaar ci ñoom ñu joxe ko na ko Sénégal gën a bëggee loolu laa leen di ñaanal te loolu laa leen di mébétal te maa ngi ñaan ñëpp ñaanal leen yàlla loolu ndaxte loolu suy njëriñ ñun ñëpp koy bokk su safaan ba amee itam ñun ñëpp ñoo di perte gouvernement kenn moomu ko réew mee ko moom nation bee fi nekk ak gouvernement bi ak chefu gouvernement bi ñoom ñëpp lu ci dal benn rek dal nañu ca des ñu ngi ñaan ñu bàyyante xel yërëmante yonent nag wax na ci hadisam ne way yërëm yi yàlla dana leen yërëm yàlla mi nga xam ne bëri na barke bëri yiw yërëm leen ñi leen féete suuf ki leen ki leen féete kaw yërëm leen yërëm leen ñi leen féete suuf ki leen féete kaw yërëm leen woy yërëm yi yàlla dana leen yërëm yërëm leen ñi leen féete suuf ñi leen féete kaw yërëm leen ki nga ki leen féete kaw nag kooku moo di yàlla léegi lii mooy gàmmo njariñ la nag bari na torop nekk na ci njëriñi gàmmo soo xamee ne nett nañ leen ku di yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ak ni ko yàlla màggale ak jikko yi ma woon ak xar baax yi ko yàlla jox da nga ci xame rek màggaay ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku xam màggaay ak yonent yàlla muhammad màggal ko fokk nga màggal lislaam bi mu indi soo màggalee l'islam fokk nga def li l'islam bëgg bàyyi li l'islam bañ te bon nga daal di texe te texe rek lañ bëgg moo tax yàlla yónni yonent yi pour ñu bëgg ñu war a texe texe soo xamee ne nett li nañ jikko yonent bi sallallahu alayhi wa yow mi koy dégg fokk danga am cofeel ci moom te yonent ku ko sopp danga nga texe ndax nit kam sopp moom lay dëkk ëllëg ca alaaxira te lii ñu def itam melow liggéey la ndax ñi ngi daje fii fu ñu dëkk ku ne nga bàyyi koo ci barab ku nekk ngi am i soxlaam bàyyi soxla soosu waxtu nelaw lañ nekk léegi ku nekk ngi bàyyi nelawam ñëw fii ngir màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu xeetu liggéey la te yonent ku ko liggéeyal da nga texe texe goo xam ne texeat yi dootu ca topp ne nañ kuy liggéeyal gouvernement bu rëy fokk ñu takkal ko raaya boo gisee fonctionnaire bu mag bi dem daay man danga gis drapeau nekk ci otoom soo demee ci këram gëm dëkk nga gis ñu def ca drapeau mu tekki ne mooy fonctionnaire nguur gu mag gi moo tax ñu di ko takkal raaya yéen ñëpp yéen a ngi liggéeyal yonent bi nga xam ne moo gën a màgg daraja képp ku yàlla bind boo nag yéen ñëpp ku ne malaaka ko firil bu ko gisut itam te koo xam ne xas nañ la konte ci liggéeykat yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam malaaka yi ñemu ñemewu ñoo gaarlu mukk say rëcc rëcc mi ngi mel ni feraw woo xam ne buur bee ko yëlif feraw buur bi suñ ko gisoon ca mbedd ma muy def lu jaaduwut itam te bu jógee ñibbi ca buur ba alkaat yi ko wax dara dañuy wax ne kooku xale lu buur bi la yéen ci lii mën na leen a may ñu boole leen ci xale li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba malaaka yi sañ ñoo gaarlu seen mbir lii itam mën naa bijj nit ki de germent yonent ci xolam ba bu nelawee far géwantu gis ko te ku nelaw géwantu gis yonent yaa ngi mel ni ku ko gis ci lu du nelaw ku gis yonent safar xaraam na sa yaram faw lii lenn la ci njariñ yi guddi gi nga xam ne tey ñu ngi daje tey di ko di ko màggal mu di màggal yonent bi nga xam ne moom la yàlla hebal def ko mu dig may gu bàyyeekoo ca moom jëm ci ñun ñëpp te yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla wax na ko ci alquran ne ko maa ngi lay nettali solo yi yonent yëla jëkkoon ndax nettali gi ma lay nettali xabaar yi yonent yëla jëkkoon dana yokk yow sa gëm yàlla ma ne su fekkee ni yonent yàlla muhammad ak li muy mat yépp nettali ko xabaar yi yonent yee ko jëkkoon dana ko tax ak gëm gëm yàlla ñun su fekkee nettali nañu bon xabaar yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi sa sallam kon ñun itam suñ gëm yàlla mën naa yokku moo tax nañ déglu xabaar yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu baax ci biir loolu fu ñu ko tudd yéen ñëpp de leen julli ci moom de leen ñaan seeni soxla te bu leen bàyyi benn soxla xorom su sa jabar di xorome sax bul ko fàtte ñaanal yépp yàllaay maye lépp lu mayewut kenn mënu koo joxe lu mu joxe kenn mënu koo xañe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mu ne kay fa talxaa kaaw diir nit moom ci ruqayaka kem ak lambiyaaw yonent de mu ne yow yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam yonent yi xéeguñ xéeg gu mel ni sa xéeg gi de yaa samaan xiimal asamaan maa taawaladaha sutantewut ak moom samaawon asamaan rek xiimal bon asamaan si nga xam ne xamut fenn asamaan soo xam ne dana jéem a sutanteeg moom de asamaan su jëkk si moo di yonent yi jëkk ya asamaan yi ñaareel ji mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi asamaan yi yàlla bind leen ñi di juróom ñaar bu nekk digganteem ak morom ma doxab juróom téeméeri at dox na fa <coughs> asamaan te kaw di juróom ñaareel kon asamaan yëpp moo ci yonent yi itam mboolem yonent yi noonu la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mel ak ñoom de lam yu saawoo ka mbit moom emoo ñoog yow fii xondaaka ci teraanga sa mu ne ko yonent yi emu ñoog yow ci teraanga de waxat xaala diggale na sanan leer naa sanaawun ak yëkkatiku min ka gudduke ci yow de doona mum walis leen lu tax sa yëkkatiku gi ak sa leer gi dox na sa digganteeg ñoom ba mënuñoo ak ci fa nga ci place ba nga nekk de innama masalu naka misaat sifaati kay melo sa li naa fi ñeex nit ñi kama masala naka melo de naka misaare sama asamaan nu jooma bi diwee de <clears throat> yonent yu jëkk yi amoon nañ ay ngëneel ak i xarbaax ak i muujisaat ak i jikko yu kowe waaye mboole seen liñ doon feeñal ci kaawteef yëpp duut seen melo yi ba pare mi ngi mel ni biddiw yoo xam ne ñoo fekk ca asamaan <clears throat> nga taaj ndox mu nekk ci suuf soo xoolee ca ndox ma biddiw ya dañ cay feeñ rek fekk biddiw ya nekkuñ ca biir ndox ma daf koo misaal rek tey rek yonent itam sallallahu alayhi wa sallam jikko yooyu yonent yi doon feeñal lépp ay jikkoom la waaye daal waa daf doon misaal ci ñoom rek tey rek moomu misaal la Busayri yi misaal jaam see bi ca Burda ba nag dafa wax ko ne fa innahu samsuk fadlihum kawaakib waa daf ne yonent mooy jantam ngëneel

غوثك محمد ومن جاء ياتي ياتي ومن جاء ومن شاء يأتي يأتي ومن شاء أنكارا سمينا ببرهام برهام قولا ومن شاء يأتي يأتي ومن شاء أنكارا والبيل لا يخفى لمن تبسارا ومن شاء يأتي يأتي ومن شاء أنكارا ومن لم يصاحبنا شدانه شريحة ومن شاء يأتي يوما جانكارا وكم سيدي بي المانوت بسيدي ومن جادي يادي ومن جانكارا والغيل لا يحفى لمن تبسارا ومن جادي يادي ومن جانكارا ونحن هدى من شيخ برهام قولا ومن جادي حبيبه ومن شاء يهدي يهدي ومن شاء أنكارا أرك خليل بل أرك حبيبه ومن شاء يهدي يهدي ومن شاء ومن شاء يهديه ومن شاء أنكار ومن شاء يهديه ومن شاء أنكار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح la la لنا la la la la la la